waaw euh, euh, parce que euh, <laughs> ah way nañ jàll parce que lii en fait lii doon taxu jóg ci wàllu xadis bi loolu taxu jóg ci wàllu xadis bi léegi nag mu ne bi mu ko bindee nag ala ah, surtout falamma xalaqaw bi mu ko bindee xaala mooy nekkal ko ëf ci moom ruux bi loolu la bëgg a wax mun ne ko izhab demal fa sallim ala ulaa'ika nafarin minal malaa'ika juluus mu ne ko demal ci mbooloo mee ci malaaka yi toog alayhimu salaam nga nuyu leen fastami' maa yuhayyuunaka li nga xam ne moom lañu lay fay fa inna ndax lool tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyati mooy sa fay nuyoo ah, ak sa fay nuyoowu sa njaboot fa qaala mu ñëw mu ne assalaamu alaykum loolu nag yàlla ko wax yàlla ko xamal comme imaamu Tirmidhi rahimahullah loolee nga xamante ne moom wax naa la eh, bon xaw ma riwaayam sax dinañ waaye mooy loolu borom bi moo ko yenkiwal waaw moom moo ko yenkiwal la waaw xamal ko ko li nga xamante ne mooy nuyu googee waaw moom moo ko defal comme ni nga xamante ne nii rek euh, imaamu Tirmidhi version am dafa indiwaat lii waaye imaamul Bukhari solo na côté boobu bien euh, da ko côté boobu li ci indi naka noonu al imaam Ibn Hibbaan solo nañ ko. xoola dane imam sayna adam bi nga xam ne ci la ko borom bi bind dafa atasa fa alhamahu allah an qaala alhamdulillah dafa tisóoli li mu tisóoli borom bi defal ko xam-xamu eh, yenkiwal ko mu ne alhamdulillah da noonu la ko al imam at-Tirmidhi moom version am bi noonu la ko indee ci guddaayam waaw parce que dane si sayna Abu Hurayra mi la jaar mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma xalaqa allahu aadama wa nafaxa fihi ruux atasa fa qaala alhamdulillah fa hamidallah bi iznihi voilà fa qaala lahu rabbu mu sant yàlla ci ndigalu yàlla kon moo ko ko xamal après mu ne yàlla ci la ko ne nag ne ko rahimallahu rahimakallah ya adam borom bi mu wax alhamdulillah borom bi ne ko yal na la yàlla yërëm mooy yal na la yërëm yow adam izhab ila ulaika al malaika ila mala'in minhum julus demal ci malaaka yi man mbooloo woon na fa qul assalaamu alaykum voilà gis nga mu ne ko fa qul assalaamu alaykum fii dafa leer kon yàlla ko waxal moo ko wax xamal ko ko ne sa nuyoo nii ngeen di nuyoo allah nuyoo bi yàlla saa jox suñu maam jox ñu ko ne mooy suñu nuyoo ak la malaakay tontu ñu bàyyi ko fi naan jaajëfe te bul wax dara njaay njaay njaay njaay njaay caw caw caw caw caw yooyu wax naa la boo xanaa boo waxee salaamaaleykum ba pare waaw fa qul salaamaaleykum qaalu ba mu ñëwee wax leen loolu ñu wane leen njaay ñu ne ko wa alayka salaam wa rahmatullah waaw thumma raja'a ila rabbi ginnaaw gi mu dellu ci boroom fa qaala inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu baynika wa baynahum mu ne ko lii mooy sa nuyoo ak nuyoo bi nga xam ne moom ngay nuyoo dégganteeg Euh, euh, euh, mu ngi noonee kon noonu la ko al imaamu Abu Isa boo am na nag leen lu gën a gudd moom nu mu ko ndee waaye li ñu soxal mooy izhab fa sallim ala ulaa'ika nafarin min al malaa'ika julus fastami' nga déglu maa yuhayyunaka li nga xam ne dinañ la ko nuyoo fa innaha danañ la faye ba nim jeexe léegi nag mu ne fa zaadu wa rahmatullah fa kullu léegi lii lañ ci wax rek daal di jàll xadiis bi ko ne mu ne fa kullu man yadxulul jannata ala surati melo ba ko yàlla defaroon ci ngay duggee àjjana waaw mooy nee na la soixante xasab la woon walla àjjana moom dangay ngay mat sëkk waaw waaw ta <laughs> ah, falam yazalil xalq nit ñi nag duñu deñ bindeef yi yan kusu di wàññeeku sëtëm yi banda bandu ginnaaw moom xatal an ba léegi waaw léegi nag les évolutionnistes bëgg laa wax le contraire waaw keneen nit ñi dañoo tuuti woon lool waaw après nag ci lañ commencé liggéey kii loolu lépp hasa kalib waaw boo xoolee waa aat xam ne ñooñ ay ponkal lañ woon irama zatil imat seen montagne yooyu ñu doon dëkk di ko na yan xituuna minal jibaali buyutan faarihin gaa yooyu yooyu nga xam ne moom lañ doon rek gaa yi da xam ne ñii duñu ay nit ñu ñu tuutee tuuti ah waaw ñoo xam ne daanaka dara mënuñu ko woon amuñu woon kàttan bi doonoo waaw waaw <laughs> waaw moo tax waa yooyu yooyu ñoom la waaw ñoom la ba pare ñu doon wax naan man ashaddu minna quwwa ndax dañoo amoon kàttan gis seen bopp ba naan man ashaddu minna quwwa ana kan ana kan moo ñëpp doole laa wax yooyu yëpp nga xam ne ak ak mbeewtee leen ko tegoon kon mu ngi noonu kon al Buxaari nii la ko solo kanta al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaaj rahimahullahu taala hmm. mu ne mu ne ci kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa baabun yadxulul janna aqwaamun afidatuhum mislu afidati tayr mislu afidati tayr mu ne haddathana Muhammad ibn Rafi' mu ne ñettalenu Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah az-Zahid rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abdurrazzaq gis nañ ko sànq ci riwaa imaamu al-Bukhari bi wa fi Yahya ibn Ja'far moo wone woon haddathana Abdurrazzaq voilà li gis ne kon mooy mbir mi ci Abdurrazzaq ibn Hammam ci moom la jaar alximyari gis nañ ko sax qaala mu ne axbarana Ma'mar gis nañ ko sax ibn Raashid an Hammaam ibn Munabbih gis nañ ko sànq qaala haaza lii parce que li muy nettal nii benn saxiifa la woon benn registre la boo xam ne da koo jëlee ci abu xadis abu Hurayra mu jàngaloon leen ay xadis mu daal di koy copier moom la moo tax mu ne haaza lii di ci cëkke moo imaam Muslim bu koy indi nii la koy ko nii day def nii buy indi saxiifa boobu day indi kii ne mu tudd ay xadis minha bokk na mu ne an rasulillahi imam ahmad nag indi na affaire yi moom dajale na affaire yi boole leen hada mooy solo na kii quoi a yooyooyu na hadis yooyu di qaala mu ne hada lii ma hadathana loolu rek bokk na ci lii wane ne euh, bon euh, entre parenthèses que ne yi xay ni seen objectif nekkul woon dajale hadis yu wér yëpp yëpp daal di koy peeg da parce que saxiifa bii lépp te ñoom imaamul Buxaari imam Muslim dañ ciy jële te indiwuñu yëpp indi wuñ ko intégralement <laughs> voilà kon loolu lu am am solo la kon mu ne hada lii ma haddathana bihi mooy li nga xam ne moom lañu ñu nettali bihi Abu Hurayrata sayna Abu Hurayra Daws fa zakara mu tuddoo ahadith ay hadith minha bokk na ci mooy yu bari la wa qaala mu ne wa qaala mu wax rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bokk na ci hadith am ñu Abu Hurayrata man ma bind ko fii man di Hammaam ibn Munabbih Eh? xala mu ne xalaqa yoneen saa sam nee na xalaqa allahu azza wa jalla aadama ala suratihi tuuluhu sittuuna ziraa'a falammaa xalaqahu qaala idhab fa sallim ala ulaa'ika an-nafar wa hum nafarun mina al-malaa'ikati juluus fastami' maa yujiibuunaka gis nga fii kon dañuy xam maa yuhayyuunaka mooy maa mooy liñ lay fay nuyu liñ lay fay boo leen nuyoo eh, tontu leen eh, déglul la nga xam ne maa yujiibuunaka moom lañ lay tontu fa innaha ndax ka dëgg lañ lay tontu taxiyatuka mooy sa fay nuyoo wa taxiyatu zurriyatik ak fay nuyoowu sa njaboot qaala sa descendant qaala eh, fa dahaba mu ñoom fa qaala mu ne leen assalaamu alaykum fa qaalu assalaamu alayka wa rahmatullah qaala fa zaaduuhu wa rahmatullah qaala fa kullu man yadxulu aljannata ala surati aadama alayhi salatu wassalam wa tuuluhu sittuuna ziraa'an falam yazal al-xalqu yanqusu ba'dahu hatta al-aan voilà kon moom gis nga lii mooy li ni ko al imaamu képp al Buxaari yu daal di solo be léegi nag ginnaaw njàngat bu njëkk bi di taxriij bi walillaahil hamdu wal minna mooy eh, lëkkaaleem ak buntu bi lu wax imaam indi fi an-Nawawi rahimahullah indi xadis bi mooy ci kitaabu salaam téereb nuyoo biñ nekk fa baabu fadli salaam wal amri bi ifshaa'i moo indi xadis bii di wax bunt bi di wax gëneelu nuyoo ak digle buñ digal nga koy wasaare mooy ne borom bi mooy ci njëkk a digle nuyoo waaw suñu maam bi mu ko bindee gis nga da ko ëpp mu daal xatasa gis nga ci riwaay imaamu Tirmidhi bi ah mu daal Euh, euh, waxloo ko defal ko mu wax alhamdulillah après mu ne ko ah, yarhamuka mu ne ko rahimakallah yow Adama ba pare mu ne ko demal ci ñee ci malaaka yee nga demee nga ne la wax fa quli salaamu aleykum mooy borom bi ci boppam ba mu ñu bindee ba mu bindee suñu maam après juste ci la jàngale nuyoo loolu yaakaar nga ne bu amut woon solo est que yaakaar nañ ne loolu amul solo quoi ah, atasa da koo ëpp ruux bi mu daal di mu daal di tisooli mu xamal ko alhamdulilah yarhamukallah mu wax ko ba pare ne ko demal ci mbooloo mee ci malaaka yi nga nuyu leen nga wax leen ne asalaamualeykum mooy daanaka deuxième acte ginnaaw tisooli yi la wax lii la ci teg loolu amul solo salay mooy borom bi tabaaraka wa taala lëkkaale mooy ki njëkk digle nuyoo. te sunu maam la ko ba pare nañ léegi ndax booy nuyu ñaar lañ minimum ñaar nuyu ak fay waaw dëgg la boo ñëwee foo xamante ne comme ni ñu koy soon ci jataay bi ñu génn ah bu ngeen duggee bu yuutan boo xamante ne nii bu leen duggee bu yuutan fa sallimu ala anfusikum waaw bu dee kër la goo xam ne kenn new fa mooy sa néegu bopp ak loolu wala fu kenn newul na nga naan assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin parce que malaaka dañuy dëkk ci këru julli ñi mooy am na mooy da ngay nuyoo am suñu borom xamal suñu maam aadama nan lay nuyoo ne ko alaykum ci riwaay maam Tirmidhi boo demee nga wax leen lool waaye waaye mu xamal le mu mu ne ko demal eh, boo demee malaaka yee ñoom dinañ la xamal nga déglu waaw lañu lay fay ndax loolu mooy jàngal naa la ni ngay nuyoo fay gi nag boo demee nga déglu leen loolu nuyoo bi ma la jàngal ak fay gi yow sa xeet loolu moo nekk seen nuyoo seen nuyoo ak seen fay waaw allahu akbar kon loolu la <laughs> léegi waa taxiyatuka kon lëkkaali baa ngoog mooy bokk na ci li yàlla njëkk xamal suñu maam Adama alayhi salaam nuyoo ak fay nuyoo benn bi moom moo ko waxal boppam mooy nuyoo waaye fay nuyoo mu ne ko demal nga déglu malaaka yi buñ la nuyoowee lan lay dañ lay fay nga jàpp loolu nag ndax loolu tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik waaw mooy ci wàllu sharia lii lañ leen tëralal léegi nag boroom xam-xam yi dañ naan zurriya bi mooy jullit ñi la ci jublu waaw waaw parce que al imam imam al hafiz ibn Hajar bi mu tuddee lii mu ne ndax al imam al Bukhari dafa soloo ci al mudab al adabul mufrad nako na al imam Ibn Maaja soloo na ko daal di koy wéral ah nako na eh, soloo na ko boobu al imam Ibn Xuzayma soloo na ko daal di koy wéral ah jële ko ci yoonu Suhayl ibn Abi Salih mu jële ko ci baayam di Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat di eh, borom import export an Aïshata mu jëlu ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha loo xam da ko yëkkati hadis boo xam ne mu ne maa hasadatkumul yahudu ala shay'in maa hasadukum ala salaam wa ta'min mu ne yonent bay saasaam nee na gis nga yahuud iñaane wuñ leen lu gën a màgg lu gën a rëy ni nga xam ne noonu lañ leen iñaane ci seen nuyoo ngeen di nuyu naan asalaamaaleykum ak at ta'min bu ngeen jullee amin ji ni ngeen koy waxe waaw ba muy jolli waaw mu ne lii day tegtale kon xeet bii lañu ko euh, daldi euh, euh, yoonal pas du dul ñoom waaw léegi nag bon après mu wax xadiis sayna Abu Hurayra bu gudd boobu keroog bi nga xamante ne Abu Dhar bokk Abu Dhar bi muy door a Imaam Muslim soloo ko bi muy door a jóge Daws di ñëw Makka ne maay ki njëkk nuyu fa kuntu awwala man hayyahu bi tahiyyatil islam maay ki njëkk yu nuyu nuyu yonent mi sallallahu alayhi ci nuyub l'islam wa salaamu alayka laa ko waxoon waaw mu ne wa alayka wa rahmatullah ah léegi eh, ba pare mu ne al imaam al bayhaqi na ko noonu al imaam al tabari al tabaraani solo nañu imaam al bayhaqi mu jële ci hadith sayna abu umaama boo xam ne da ko yëkkati moo yonente bi saa salaam mu ne ja'ala allahu salaama li ummatina wa amaanan li ahli zimmatina alhamdulillah mu ne borom bi dafa def assalaam muy tahiyatan muy nuyoo jàmm gi wasaare li ummatina ngir suñu wa amaana nekk loo xam ne kóolute la li ahli zimmatina ñi nga xam ne wàllu zimma ñi nga xam ne dañuy dund du ñuy julli nekk ci territoire julli ñi ah mu ne te rot ci Seydina Abu euh, Abu Daawud ci hadiis Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu anhumaa mu ne kunna naqulu an'am bika salaa bika aynan wa an'am sahaa mu ne ñun dañoon yal na sa yal na yal na sa bët sa bët ser yal na neex yal na sa suba neex waaw ah, mooy bonjour <laughs> boo ko tekkee ci italien mooy buongiorno <laughs> ci français bonjour waaw waaw xëyum jàmm waaye yendoog jàmm kendalum jàmm façon yu mel noonu lañ doon wax nee na l'islam bi mu nag ñu tere ñu yooyu waaw falamma jaa islam nuhina an zalika wa rija mu ne waaye dafa rot dafa dafa munqati waaw mu ne al imam ibn abi hatim soloona jële ci muqatil ibn mu ne kaanu fil jahiliyati mu ñoom ci jahiliya dañ doon wax yaquluna hayayta masaan hayayta sabaha fa ghayara zalika al islam al islam ñëw daal di koy euh, teg euh, kii nu euh, soppi waaye dañu naan lii zurriya bi mooy ñi nga xamante ne ñooy xeetu Seydina Adam mooy doomam yi ndax da xam ne Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam doomam yi nii lañ doon nuyoo te loolu euh, du xeet bu dee côté bi ñu naan xeet yeneen saa salaam yeneen saa salaam feeñee loolu moom du ñooñ te ñooñu noonu lañ doon nuyoo waaw ñoom Haabil ak ñoom Qaabil attention ah gis nga maam Adam alayhi salaatu wassalaam ba Seydina Nuux di ñëw amoon na yonent moo tax inna ar ah, inna arsalna nuuhan ila qawmi sayna nuuh du premier yonent mooy premier yonent bu ñu yónni ca yéeféer voilà ñoo xam dañoo am pas-pas bu yàqu léegi di di di jaamu li bokkaale yàlla waaye avant moom ñépp xam nañ ne Seydina Adam yonent la woon alayhi salaatu wassalaam te Seydina Adam ci kan la ci njabootam njabootam kan moo fa nekkoon yéeféer Haabil hmm? ak Qaabil ñoom ñépp ay jullit lañ woon kii daa def kabira ray kenn ci rek mais ça ne yonent yi ñëwoon ginnaaw gi tamit c'était saa mooy ñoom ñëpp ci tawhid dañ ñëwoon peuple yooyu da afet ay kabira lañ doon def bàkkaar yu mag borom bi tabaaraka wa taala yónni ay yonent waaw ngir moo tax buggal yi leen doon buggal yépp ci bàkkaar yu mag yooyu buñ bañee ne duñ déggal yonent walla waaw mais nekku ñoon ay yéefér alors que ginnaaw Seydina Nuux moo tax ñoom ñoo ko fa njëkk ñoo fa njëkkandi xërëm wa qaalu laa tazarunna alihatakum waaw wala tadarunna waddan wala suwaa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra waaw wa qad adallu kathiira ñoom ñoo ko fi njëkkee ah sinon avant yooyu ñoom ñoom xamuñu woon yi nga xamante ne mooy yooyu ah avant ñoom doon nañ xamoon nañ ne yàlla mooy kenn waaw doon nañ ko gëm te borom bi lañ gëmoon waaye nag sauf que ah dañ doon def ay bakaar yu mag. bu ñu xawee génn nag borom bi daal di yónni ay yonent yoo xam ne noo doon ñëw di leen tegaat ci yoon si sinon moom ñi jëkkan di bokkaale mooy waa kër Seydina Nuux ay bokkam ñëw naan laa tazarunna alihatakum bu leen bàyyi seen yàlla yi de te lool boroom xam-xam yi dañuy wax ne ñu jóge mooy statut yañ defaroon ay nit yu baax Iblis leen fexe bañ def loolu ña ko jëkk def xam nañ ne ñii moom duñu yàlla waaw c'est pour di fàttale ko suñu nit waaw saa bu ñu leen fàttalikoo ndeysaan suñu xol dellu ci yàlla ak lañ fi nee woon ñu gin cee nekk génération yi di dem mu leen di nax nag di leen nax ku ñëw ba kii doo fekkeeti mu ne la nag lii seen maam yeen ñii lañ doon jàmbu lépp di kërit mu nax leen ba gaa yi gëme ko gëm goo xamante ne nii dañoo dem nag ba bi suñu boroom nag yónnee premier yonent bu ñëw ci yéefir ñoom dañuy weddi yàlla di ko bokkaale ñu koy tëkku ba pare naan di di di ñaaxante seen biir almala ñu jiite mbir mi yor mbir yi nag naan waqaalu ñu naan laa tazarunna ngal la bu leen bàyyi aliyatakum seen yàlla yi ngeen di jaamu jaamu ngeen di jaamu seen xërëm yi bu leen ko bàyyi de wala tazarunna ngal la rawatina bu leen bàyyi ki nga xam ne moom lañ naan wadda yàlla jiñ naan wadd wala suwa rawatina suwa wala yaxuusa waaye yaxuus wa ak yaxuuq wa nasra ak nas mu ne gis nga nag xërëm yooyu waxat adallu kasiira ak ñoo sànk ñu bari wala tazidi zalimina illa dalala te du yokk nag yooy e, e, bokkaalekat yi ñu lu dulub sànku te agug riir képp la leen yokk kon nag mu ngi noonu waaw moo tax waa ñoom dañ doon nuyoo waaye gaay yi ñoo ko soppi voilà moo tax ñun ñu war a def attention waaw il faut pas soppi parce que boo ko soppee nuyoo googee boo ko soppee def ci leneen à la place yow lii walay dal yahuud yi nag looloo leen daloon kenn imaginer wul lay Seydina Yaqub doonu ñoon nuyoo nii do bañ a nuyoo woon nii loolu loon nuyoo doom assalaamu alaykum ak assalaamun alaykum gis nañ Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa xanaa ci jotaay bii ñu génn ah. hal ataaka hadiisu dayfi ibrahima almukramiin iz daxaluu alayhi fa qaaluu salaama qaala salaamun qawmun munkaruun yooyu gis nañ ko ka bari ci di wane ne ñoom dañ doon nuyoo noonu léegi yahuud ñoom bu ñëwee kon ci loolu mooy ñoom ñoo dem soppi affaire bi waaw ba ñu ko soppee nag bay saa saa tegaat xeet wi ca la yonent yële ñu mere leen ci loolu ndax day wane ne ah kon nit ñi dañuy xam ne ah kon yéen yahuudi da ngeen soppi woon parce que yonent bi daa ñëw tegu ci yoonu yonent yi fi ne woon teguwu ci dara ñëwul ne loolu doxul waaw léegi nag bu ngeen ci meree jullit ñëw leen ci mere ko quoi parce que loolu na mooy nit en fait loolu euh, day dal nit ñi. léeg-léeg da ngay gis koo xam ne ay maamam dafa baax ay baayam baax ñu nekk xamee leen noonu xam-xam ak yooyu kërug xam-xam la kërug diine la gërëg loolu. mais ñu nekk fa di sàggan di caaxaan topp àddina topp seen bayray baay seen bayray maam topp lool ba soppatoowu ñu xam-xam bi waaw léegi nag ñeneen ñoo xamante ni ñoom seeni maam xamewuñ leen woon loolu ñu ñëw nag góor góorgóorlu ci xam-xam ni borom bi may leen ko gars yi di leen mere quoi buñ gisee ñu leeral loo xam ne kat ñoom seen maam loolu la doon mere seen seen moom la doon leeral ta ci la ne woon seen bàyyi ñu mere waajee <laughs> mooy lii rek mais est-ce que loolu ça kon baayam ak maam newu ci woon ah kay léegi nag loolu lañ lay wax lii bu yenn saa saa ne ñoom yahudi gi luñ leen a mere amul lu ñu leen gën a mere que salaam gi ngeen di wax ak li nga xamante ne mooy amin moo ñoom yëpp ñoom ñoo ko fa bàyyi waaw non salaam gi ñoo ko teggi utal ko leneen léegi yonent bay sa loolu nag suñu borom indi ko mu tegaat mbiri ci lim newoon moo tax l'islam noonu la masa nekke ah waaw gis nga di nga am ay péri ay période yoo xamante ne saa tànk waaw dañuy gis affaire yi vraiment mel ni bato boo xam ne jooylu na gaay bañ naan yii mbaadu mbaa mbaa mbaadu am naufrage mbaadu pëtëx mbaa bato gi du suux waaye déedéet kalla waaw inna ma'iya rabbi la Seydina Muusaa waxoon mu ko maa sama borom mooy ñi nekk ci biir bato bi ci l'islam ñi ciy dëngal ba wendal goto ña ci dëggu moom te dëggu te yàlla tax ñoom ñoo naan kallaa mu ngi mel ni seen lisaanu xaal mu ngi naan kallaa inna ma'ana rabbana wala rabbuna waaw inna ma'ana rabbana mu ngi ànd ak ñun suñu borom waaw seen lisaanu xaal day wax la Seydina Muusaa waxoon moo naan lislaam boo bii nga gis daanaka ñooy ñooy ñooy bu nooyu monde bi ku tëb rëq nit lu tax parce que ñun suñuy bàkkaar ak sori gu jàng sori jàngaleem yonent bay saa looloo tax waaw parce que gars yi jàpp ne pour développer pour tamit kii il faut ñu niru niru les occidentaux ak ñooñu mais bu doon loolu la ñun noonu lañ dëkk ni ñun dañoo juddu fekk ñi ñu fi fekkoon ak ñeneen génération ñuy niru niru lu gars yi te tay lañ gën a torox kon bu doon looloo tax ñu tekki kon tekki woon nañ waaye la mayoon ñoom euh, euh, imaam euh, al-Ayyubi ñu mënoon a jël Jérusalem ci loxoy croisades yeeg yooyu lan la woon mooy niru niru leen non non non dañoo téewoon ci l'islam bi waaw ndax nu xaw ñun dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne a'azzana Allah bil islam la al Faruq Seydina Omar xalifatu rasulillah thani amirul mu'minin wa thani xulafa ar-rashidin waxoon ñu dañoo nekk ay nit ñoo xam ne borom bi dañoo yëkkati teral ñu jaare ci l'islam bés bu ñu nekkee di jéem a ut al izza mahma talabna al izzata fi ghayri islam azallana allah fu ñu naree waaw dañu nooy nit ñoo xam dañoo toroxoon na ko ñun tus borom bi teddal ñu yëkkati ñu jaare ko ci l'islam des nag buñ demee ba fuuy ba jàpp ne voilà le salut la félicité ak ngañaay ak daata ak ak tamit am am am am kii mu ngi ci en dehors de l'islam mu ngi ci ludul l'islam bés bu ñu ko defee borom bi dinañu dinañu toroxal wallahi looloo ñu dal laqad sadaqa al faaruq al mu ki nga xam ne moom la nent way saa saam ne woon ne amoon na ci yi leen jiitoon muhaddisiin waaw xeet yi leen jiitoon ak a bari woon ñoo xam ne borom bi da leen di wal ay xam-xam ta du ñu yonent bu doon ne du ñàkk sama xeet mu am ci ku dut kenn Omar lay doon wallahi waxati na dëgg waaw sallu ala man allama sallallahu alayhi wa sallam julli leen ci ko jàngal ci ko waman <laughs> te kooku ku mu yar doy na allahu akbar waaw waaw walladi rabbahu almustafa wa man rabba almustafa alayhi salatu wassalam wallahi kafa waaw ñooñu la yonente way saa saam yar te ku mu yar doy na looloo ñu dal bi waaw looloo ñu dal bu ñu fi soppee mooy saa bu ñu soppee rek léegi nag sauf que loolu dina may conséquence mais am na yoo xam ne mooy taay fa ba mu doon wax ci suura ci euh, hadith Seydina Muawiya bi nekk saxiixay ni du deñ benn mbooloo boo xam ne dañuy jàpp dëgg gii ma fi newoon noot ci waaw ragaluñ nag ku leen gàccee ak yooyu ak ku leen di law mata laañ ku leen di tëkkoo ko ak ñu leen di gàccee ak même ci biir julli ñeeg en dehors ragaluñ leen non non non lu tax ñu leen di ragal dañu ñu ànd ak seen borom. seen xol seen borooma ci ne ñuy ragal kan la ñuy ragal non taqul lan yusibana illa ma kataba illa ma kataba allahu lana waaw fi dal lu boroom bi bindoon biir ñun ba pare jeex na loolu moom juffati rafa'ati al aqlam wa jaffati suhuf yooyu boo ko amee pas-pas yooyu da ngay dérouler quoi l'esprit tranquillos waaw waaw ñun dara du ñu dal lu dul lu boroom bindoon foo gisee gaa yi am na ñoo xam ne ñoom ba léegi ñu ngi jàpp ci dëgg ci waaw projecteurs yi nag lu bari du tegu ci ñoom caaxaankat yee feeñ te ñooy feeñal seen bopp waaw waaye waxoon naa la walillahi alhamdu wal minna mbir yi jamono lool nag jamono yëpp la ah bu ñu foog ne léegi kese la de li ma naan bu euh, gars yi nag il faut nga ba nga toog ñu lay suul nga naan non ñoom ñoo yor média yi ñoo yor affaire yi ñun lu ñu man ma ne man nga seen YouTube yaa ngi fi waaw YouTube a ngi fi Facebook a ngi réseaux sociaux ñi fi yow it jëlal sam jàngale tasaare foofu la nit ñi ne waaw te lool la yonent saa salaam masa doxal ak yonent yi jiitu woon waaw ku ci nekk moyen de communication ya nga xamante ne ñoo jàppandi woon sa jamono dang leen a développer d'une façon extraordinaire yonent bay saa saam jamonoom gars yi ay foire lañ doon def ay occas majin nazul majaas di fa ñëw di kii neewul non noo non foofu dafa salte quoi non non non non foofu en plus bu ñu ñëwee seen yéey seen effigie yi ñuy yor ku nekk nekk sa tànt yor sa yé sa sa xërëm boo xam ne moom ngay raaya ko diwa ko non non non foofu dafa salte du ma fa dem déedéet waaye dum def lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra mutasimi waaw waaw da doon wër ci seen foire yi di leen fekk ci seen tànt yi nga xamante ne fa la ñuy def seenu kéefër ak seenu xërëm yor teeni sàngaray naan waaw waaw ñenn ñi buñ doon ñëw dañuy yor ñoo xam ne daganu leen di njaaloo waaye yoonu saa saa neew la non non foofu moom boo siti bu boo bla bla bla dét teewul woon muy ñëw ngir sëme badratal islami fi qulubihim jiwul islam ci xolu gaa yooyee jiw ak tawhid wéetal borom bi tabaraka wa kon yow bul nangu gaa la tënk fenn laa wax waaw yor nga sa téléphone am nga sa connexion sawaay dara fii defal te diffuser waaw diffuse <laughs> diffuse la bonne parole prêche la bonne parole ku yàlla bëgg a gindi dogal ne dina ko gindi jaaral ko seen njàngale dina ko def te yooyu yëpp warula ci yow daal damay def ngir yàlla jeex na waaw quant à résultat aw ma borom bi gàllu ma ko kon nag mu ngi noonu quoi gaa yi nag jëwut yi loolu leen daloon dañoo dañoo soppi affaire yi yonent bi sallallahu alayhi ñëw moo tax àtte yu bari c'était comme ça bu ñëwee di ko nëbbu yonent sallallahu alayhi wasallam leeral moo loo bokkoon na li leen di gën a merloo waaye lii mooy nuyoo ñi nga xam ne mooy aadama alayhi salaam ak xeetam ak mala ak yonent yi fi jaaroon yëpp ak seeni xeet léegi nag ah, mu ne ah, léegi nag mu ne boo demee kon demal ci ñee ci mbooloo mee ci malaaka yi mooy ba ñu ngi woon ci lëkkaale bunt bi mooy jàngale bi borom bi jàngale nuyu maam aadam ba pare ne ko demal nga dégg loolu lépp di wane kon ngëneelu way way ndaw ngëneelu ba ginnaaw tis soole bi moom aadama aadama def na alhamdulilah <laughs> borom bi xawal lim ci teg mooy nuyoo waaye euh, digle mu koy wasaare mooy borom bi ci boppam moo digal maam aadama mu demal nga wasaare ko ci malaaka yi waaw fa sallim ala ulaika nafarin min al malaika demal nga nuyu leen allah muy digle bu yàlla dig daal di digal jaamam bii di sunu maam di aadama alayhi salatu wassalaam allah allah kon mu ngi noonu léegi nag kanta wii dane assalaamu alaykum demal nga mu ñum ñëwee dane assalaamu alaykum loolu gisoon nañu ak salaamun alaykum ah, ah loolu loolu it mën naa nekk waaw wal malaa'ikatu yadxuluuna alayhim min kulli baabin salaamun alaykum waa ajjana borom bi nee na malaaka yi dugg ci ñoom ci bunt wi di ñëw naan leen salaamun aleykum waaw waaw faqul salaamun aleykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma waaw ak salaamun ala nuuhin fil aalamiin yu yëpp di wane ne loolu yooyu nag taxawoon nañ ci ah loolu ah, ah, ah, lu mën a nekk la waaw waaw kon moom ngi noonu mu ngi noonu allahu akbar yii yépp mën naa nekk ah kanta alayka salaamu loo <laughs> gisoon nañ ko li imaam al-Xattaabi doon wax ah ne loolu wéena sa sa waxoon Abu Jarir na ko e na ko bul wax lool de waaw an Abi Juray Abi Juray yaa ngi koy fàttalu hadiis sept cent quatre-vingt-seize muy sulay Jaabir ibn Sulaym mu ne dama ne dama gis ra'aytu rajulan yasduru an-naasu an ra'yihi laa yaqulu shay'an illaa salaru anhu qultu man haadha qaalu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qultu alayka salaam ya rasuulallah maratay qaala laa taqul alayka salaam alayka salaam tahiyyatul mawtaa qul assalaamu alayka <laughs> mu ne damaa gis nit koo xam ne daal nit ñi daanaka saa bu ñu amee lenn ci moom lañuy dem te lu mu wax moom la ñuy daw ma ne waa mais kii mooy kan maa ngi taxaw di observe nee eh, ah, mooy rasulullah mooy dawal yàlla saasam ko aleyka salaam waaw na jàmm nekk ci ca yeneen saasam nee na mu ne ma déedéet bul wax loolu ndax loolu mooy tahiyatul mawta waxoon nañ la waa jaahiliya la imaam al yi doon wax ne loolu parce que waa jaahiliya la ñoo doon tàmm lool mais loolu tekkiwul ne mooy waa mawta yi loolu lañ leen di nuyoo ah. waaw loolu gisoon nañ ko ci yonent bi alayhi salaam jàngale bu ma soon a dugg ci li nga xamante ne mooy almeer yi lim doon wax doon loola aleyka salaam waaw assalaamu aleykum ahla diyaar min al mu'miniin ak yooyu gisoon nañ léegi euh, euh, waxoon nañ loolu al imaam al Xattaabi ci waxoon ne bon loolu kaaye euh, ko loolu wax waaw waa jaahiliya comme waajaroon assalaamun ah Eh, eh, eh, alayka salaamullahi Qays ibn Aasim ah ah sauf que loolu noonu Qays ibn Aasim saxaaba la woon Qays ibn Aasim dëkk la waa jaahiliya dañ ko doon def mais mooy seere boobu euh, à vrai dire maa ngi ci tegtaloo ne waa euh, ndax moom ginnaaw yeneen tubaab yi sax Basra la dëkkoon Qays ibn Aasim saxaaba la bu siiw. boo xam ne jàmbaaru jaahiliya la waaye dafa gëm yonent bi alayhi salaam def délégation la na fi ñëw génn àddina dundaan na lu gudd Basra la sanc kër daal di fay faatu bi mu génnee àddina nag la ko benn waaye bu ñu naan muslim doon martial mooy di ko kii di ko wax comme ni ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar leerale ne kooku moom saxaabi mashhur la moo tax imaam al-Khattabi exemple am boobu doxul parce que Qays ibn Asim nekkul waa jaahiliya dëgg la dund na jaahiliya mais bi muy génn àddina fekk na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àddina bu yàgg voilà moom génn na àddina bu yàgg moom Qays ibn Asim di door génn àddina waaw waaja nag ka ko doon martial jullit la waaw ba pare ne ko alayka salaamullahi Qays ibn Asim voilà kon euh, loolu euh, lu ama am solo la naka noonu beneen beneen bi nga xam ne moom lañ doon tegtaloo mooy imaamul Xattaabi tuddoon Ibn Sa'd moo ko soloo dëgg-dëgg ak ñi mel ni moom te loolu fi mu cosaanee dañ ne jinne yi ñoom ñoo doon martial Seydina Umar ibn al bi mu génnee àddina alayka salaamun alayka salaamu min amirin wa barakat yadullahi fi dhaka al adim al mumazzaq Seydina Umar radiyallahu anhu ci boppam la imam Ibn Sa'd soloo ne jinne yi dañoo dégg kàddu jinne yi di ko ba mu génnee àddina keroog ñu denc ko ah, jinne yi di wax lii naan alayka salaamu yal na jàmm nekk ci yow min amirin ci njiit boo xam ne wa baarakat te yal na barkeel yal na la loxo yu yàlla barkeel ci yow fii da ci loxo suuf sii nga xam ne moom lañ la suul voilà kon loolu mooy mais mais li mu wax noonu en li mu tegtaloo moo xaw a des ndax ñi mu wax ñëpp après yonent bay sa sam tay saxaaba la ñu wax